mooy kooku mooy sha'ir bu bu siiw boobu rek kantaa moom li jaar ci moom wéru ah foofu da ah, kii da ne ah, alfarazdaq nee na dama dem ci abdallah dama dajeek ah, seydna al boo demee Euh, ci euh, riwaay abu mixnaf yi indi na ko foofu riwaay abu mixnaf yi indi na ko foofale neef man Farazdaq damaa dajeeg Seydina al-Xuseyn ma wax ak moom mu laaj ma fan laa jógeeg yooyu laaj ma daal côté Irak ga ma jóge côté yooyu lan la moo fa xew ci riwaay boobu mu ne lim ko wax bi sanadin da'if wa riwaayat Abu Mikhnaf Loot ibn Yahya al-Ghamidi al-Kufi al-Ghamidi mu ne eh, daf na ne da da Farazdaq dama ne ko moom Seydina al-Husayn eh, ne ko a al-qulubu ma'ak was-suyufu ma'a bani Umayya ne ko fa ma jóge de Iraq gële Kufa gële côté yooyu ah alqulubu ma'ak xol yi de yow lañ àndal waaye as-suyuuf li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jaas yi hein jaas yi nag contre yow la mooy mu weeg waa Banu Umayya waaw loolu sanaduhu da'if sanaduhu da'if léegi nag al moom dane euh, bi nga xamante ne ndax li anna al-Farazdaq moom ci boppam laysa bi thiqa comme li imaam Ibn Abi Abu Hatim rahmatullah alayhi wax këne moom yanbaghi an yuttaqa xadiisu ndax moom dafa neewoon koo xam ne. Euh, bu doon da doon euh, da doon dugg di dal jigéen ñi nga xam ne dañoo sañaw waaw léeg-léeg mu leen di yi seen sutura yu mel noonu di wax ci ay wax yi muy wax ak ay poème am mu ne kooku moom li yell mooy ñu moytu li nga xam ne mooy ay ay ay xadiisam en plus benn bi ci doomam yi jaar doomam jooju laysa bi siqa aydan xadiis bi it wérut mooy ci xadiisu yi nga xamante ne boo demee ci ñoom tahdibu ibn asakir ak yooyu danga ko fay fekk mu ne moom Farazdak bi mu bi alxusayn génnee damaa dajeek radiyallahu anhu abdallah ibn amr fa qultu ma ne ko inna hadha qad xaraj fa maada tara nee na dama dajeek abdallah ibn amr ibn al-aas anhu man al Farazdak ma ne ko ah kii de génn na mooy alxuseyn de génn na dem mais lan nga ci yaakaar loo foog lan nga gis loo may xelal nee na abdallah ibn amr ibn al radiyallahu anhuma ne ma man daal li ma gis mooy nga génn ànd ak moom ndax bu dee fa in fa innaka in aradta dunya asabtaha wa in aradta axira asabtaha waaw mu ne mu ne ma Abdallah ibn Amr ne ma radiyallahu ndax bu dee àddina nga soxla boo àndeek moom di nga ko am boo soxlaa allaaxira tamit di nga ko am boo àndeek Seydina al-Husayn nee na ma dal di dem bi ma ñëwee ci bay parce dafa daje woon ak moom bi muy dem bi mu agsee Makka la dajeeg la ko laaj mu ne ko àndal ak moom de demal nga ànd ak moom waaw ah ndax bu dee àddina nga soxla di ko am di ko jot bu dee allaaxira nga ànd nga soxla boo àndeek moom it di ko jot nee na ma ma ma ma ba ma dellu ngir dabi ko bi ma nee ci yoon bi balaga nii xatlu mu daal di may ma yëg ne ñu ne ma faat nañ ko ma daal dellu ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ma ne ko mais yow li nga ma waxoon moom maa ngi dem ci yoon wi ñu ne ma ka bu ma bëggee àddina naa ko mu bëggee àllaaxira mu ne ko loolu sama kaana ra'yan ra'aytu loolu xalaat la bu ma amoon waaye hada laysa bi saxiix waaw xalaat la bu ma xalaatoon li wér mooy li ñu la mooy li mu ne jajaar ci Seydina Yaxya ibn Ma'in imaamu ahlil jarx wa ta'diil rahmatullahi alayhi mu ne woon man bu ma ko jote woon duma ko bàyyi mu dem lu dul mu noot ma waaw keneen koo xam ne fexe na ngir Seydina al-Xuseyn <clears throat> radiyallahu taala anhu daldi bañ a dem Iraq tey Makka wow gisoon nañ Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya radiyallahu taala anhu wa ardaa bi ñuy waxee ñi nekkoon Makka wax wax wax Seydina Xuseyn moom daal lim gis lenn la mooy day dem te comme que muslimum na aqil moom yónnoon moom yëgagul li xew yëgagul ne muslimum na aqil faat nañu ko anu anhuma ba def ko nakaalan lil aaxariin gaa yi def ko mu nekk lu dissuasif pour ñeneen moom xamu ci dara waaw comme que nee na ko foofu lañ la la nga gisoon ci téere yi këyit yi ñu la yónnoon yooyu yëpp dëgg la pare nañ reconnaître beneen autorité yow lañuy ñuy xaar rawatina loolu waaye xam gum xam ne liñ la waxoon sànq que ne xam na ne de façon bu desee màkk yi gars dañ ko fiy fekk si waaw te nag ma ñu faat ma feneen moo gën may daganal fii nii di màkk fii bañ fiy tuur deret ndax man al Husayn ibn ibn abi taalib radiallahu anhuma léegi bi ñuy ñëpp waxee moom mu continuer ne moom day dem mawlaana ibn abbaas sheykhu bani haashim jamono yooyu moom wax na waaye seydna al xuseyn gis na day dem ah. am na tamit keneen koo xam ne makka googu la ne woon def ko fekk bi mu yégée ne day dem dafa ñëw ne ko muy Umar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi kii nii sëtu frère Abu Jahlin moo ko jur al-Harith ibn Hisham gisoon nañ tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaah moom ak Abu Jahlin ñoo doon ànd di def lañ daa def fettaa jaahiliya mais buur yàlla gindi alxaaris abu jahlin kàntaa moom mu mu mu ko mu mu seetaan ko mu al sànk alxaaris boobu nag doomam di naan abdurrahman moom moomu doomam di naan umar waaw xam nga alxaaris bi am na beneen doomu abdurrahman bii boo xam ne bokkoon na ci fuqaha sab'a muy abu bakr ibn abdurrahman ibn alxaaris ibn hisham al-Maxzumi bokk ci boroom xam-xam yi gënoon a rëy ci Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam sëtu Abu Jahlin la <laughs> waaw <laughs> buur yàlla mooy génne <laughs> lëndëm ah ngay gis mu génn ci leer waaw mooy fekk lu dee mu génn ci luy dund fekk luy dund mu génn ci luy dee waaw Omar ibn Abdirahman ibn al-Haaris ibn Hisham al-Makhzumi rahmatullahi alayhi moom fiqa la moom bés ak non kii bés bi nga xam ne ci la Seydina Omar ibn al-Khattab génn àddina ci la juddu moom. bés bi nga xam ne ci la Seydina Omar ibnul Xattaab amirul mu'miniin saani xulafaa raashidiin almahdiyyiin radiyallahu anhu bés bi mu génne àddina ci la Omar ibn Abdurrahmaan bi gane àddina bi mu yégee ne Seydina al-Xuseyn day dem mu ñëw ne ko yabna am wal xadiisu aydan qad rawaahu al imaam al balaazuri wa kadhalika at-tabari min tariiqi abi mixnaf l'autre ne yaxya bi sanadin da'if sanad bi wéru mu ñëw na ko yabna am innaka ta'ti baladan fiihi ummaaluhu wa umaraa'uhu wa ma'ahum buyuutul amwaal wa innama nnaasu abidun li hada dirhami wa diinaar wala aamunu alayka an yaqtulaka man wa'adak an yaqtulaka man wa'adaka wa nasarak thumma da'aa lahu bi xayrin wa nsaraf riwaaya abu mixnaf luutum ne yaxya bi sanadin da'if mu ne bokk na ci ñi ñëw xelal doon soññ Seydina al-Xuseyn ngir mu bañ a génn Makka gii bu mu dem fenn muy Umar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi radiyallahu anhu mu ne ko yabna yow sama doomu baay tax ñi ñépp ay mbokk la waa banu Maxzum waa banu Umayya waa banu Haashim waa banu eh, eh, eh, al-Aas ibn Waa'il ñooñu ñooñu ñépp ay mbokk lañ sahmi mooy waa banu Sahm ak ñoom ñépp ay mbokk min Quraysh mu ñëw ne ko na am mu ne Seydina al Xuseyn radiyallahu anhu yow sama doomu mbokk sama doomu bàytix yow de yaa ngi dikk dangaa bëgg dikkal dëkk boo xam ne fiihi ummaaluhu wa umaraa'u lii dafa niroog li imaam Ibn Abbas doon wax ci sanad tamit bu da'if bi jaar ci Abu Mixnaf ne ko naka lañ lay woowe foo xamante ne nii ñoom ñañu ne reconnaître leen ñoo leen jiite ba léegi te ñoo yor alal yi ñoo yor yépp ñoo yor lépp loolu wóor na loolu wóor bul dem kii itam ci riwaaya bu da'if bii mu ne loolu la wax ne ko yow dangay ngay dikkal da bëgg a dikkal de dëkk boo xam ne fiihi ummaaluhu wa umaraa'uhu ña xam ne ñoo yor ñoo fa toogal nguur gi di liggéeyal nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo jiite foo fële kuu ñu nga fa ñu ne fa wa ma'ahum buyutul amwaal te ñoo yor trésor public ñoo yor sàq yi ñoo yor alal gi ñoo yor buyutul amwaal mooy ñoom ñoo yor le pouvoir ñoo yor l'argent mu ne ko nag kon nag wa innama naas yëgal ne gis nga nit ñi abidun li hada dirhami wa diinaar nekkuñ dara lul ay jaam lañ gis nga nit ñu bari jaamu dërëm ak diinaar lañ mooy dërëmu bu doon tey dañ naan jaamu euro ak CFA la ñoom dalasee ki yeen waaw ak i rouble ak li nga xamante ne nii mooy livre sterling gaa yi seeni jaam lañ de mooy alal la jaamu muy jaamu mooy jaamam lañ lu mooy pare nañ tout pour am alal bu jaree yow ñu trahir dañ lay trahir na ah. wa innama an-naasu li hadha ad-dirham wad wala amunu alayka an yaqtulaka man wa'adaka wa nasarak te man nag di Umar ibn Abdurrahman ah wóoluwuma aw ma benn kóolute ci ñi nga xam ne ñoo la woo digle ne dinañ la jàppale yow lañuy ñuy xaar ne dinañ la dimbali digle ne yow la ñuy jaayanteel damay ragal ne ñu woo aw ma benn kóolute damay ragal ñooñu boo ñëwee ñoom ñoo lay faat waaw parce que mooy condition yi la parce que gars yi duñ bàyyi seen nguur gi noonu ah <laughs> fiihi baladan fiihi ummaaluhu wa umaraa'uhu wa ma'ahum buyutul amwaal damay ragal gars yi loolu tax ñu bu leen gars jaaree ci yooyu ñu yor nguur gi ñu fu mu mujj retourné wu contre yow waaw mu wax ko lool après summa daa lahu bi xayr wan mais mu gis ne Seydina al de toute façon qad azam waaw mooy dogu na ci mbir mi waaw dogu na ci mbir mi mu daldi di mais déggul conseil boobu daal mu daldi koy Umar ibn Abdurrahman daal di koy ñaanal yiw daal di dem waaw ci noonu ci la seydina al xuseyn ibn ali radiallahu anhu am nañ ci xadiis yu leer yu xam ne yu wér lañu mawlaana ibn abbaas beek abdallah ibn amr ak abdallah ibn zubayr te doon nañ ko retenir waaw yii nii dañ koy wax nii parce que am na tudd nañ ko te boo demee ci tuura ci séeréer taarix yi wax fii dañ koy tudd waaw sinon euh, du bagaas léegi euh, bi nga xamante ne nii Euh, ci la affaire bi demee noonu Seydina al daal di waajal riwaay Abu Mixnaf bi am na ñu ne dafa yónnee ne Medina ña fa des ci jabootam nañ ko ko ëndil te nee na tamit Mawlaana Ibn Abbaas bi nga xam ne Seydina al bañ na ba ne day dem dane ko tee nga fee bàyyi bàyyi fi sa njaboot gi ak li des ci sa waa kër bàyyi parce damay ragal boo leen yóbboo ñu faat la ci seen kanam kama fu'ila bi Usman comme niñ def Seydina Usman faat ko ci kanamu njabootam loolu laa lay ragalal yow sama doomu mbokk yow mi nga xamante ne yàlla al Xuseyn laay ragal waaw waaye Seydina al Xuseyn dafa jël njabootam ànd ak moom al Xasan Ali doomam ju mag ja Ali al alxasan ñoom Seydina eh, Zeynul Abidin ñooñu ñépp mu yóbbu moom nag dafa newoon dafa féete woon suuf yóbbaale ay ay ñoo xam ne Seydina Ali moo leen jur ñenn ñi Seydina alxasan moo leen jur ñenn ñi ay doomam ñenn ñi ay doomi ak doomi Muslim ibn lenn ci waa kër Seydina eh, keneen koo xam ne daal dinay ñëw gis ko moom Seydina al Xuseyn te wér na ci moom muy Mawlaana ibn Umar bi nga xam ne ci la Seydina al Xuseyn génn riwaaye Abu Mixnaf yeeg yu imaam al-Waaqidi yi jaar ci imaam Ibn Sa'd tam jaxase yépp nga xam ne moom daa jaxase riwaaye Abu Mixnaf al-Waaqidi ak ñeneen ñoo xam ne sax dëgër nañ ak yoo xam ne ay mursal lañ mu jaxase leen di wax ne dajale naa leen di wax moo tax mbir moom mënuñ ci sukkandikoo ñu ne keroog Seydina alxusayn bi muy génn makkatan mukarrama zaada wa takrima yawmu tarwiya non non ya waaw waaw yow yawmu yawmu yawmu tarwiya mooy huitième jour kañ nañ jógee ci aj ji ci aj ni ñun lan moo ñu indi fii nii tarjama yi j'espère que fàttewuñu fi ñepp mooy ñun dañoo def entre parenthèses ah fii mu ne ñu ngi la soixante di dugg ci l'an 61 nga ne ma ah ah ma ne la waaye yow yóbboo li xel est-ce que nent jamono jii yaa ngi koy gis Medina ak yooyu yëpp Makka ak yooyu yëpp mooy ñu ngi ci rayxaana toom jamono dernière fiisam bi nga xam ne doomam ji nga xam ne mooy Seydina Xuseyn ah radiyallahu taala anhu wa ardaa mooy dañu def bon en avant bu rëy tarjama yi lool la mooy parce que saxaaba yi comme que dañuy yéex a ñi ci génn yéex a génn àddina ngay gis lañuy dem ba dépasser yooyu lool moo tax mais sinon ñun ñu ngi ci affaire u ajji <laughs> le ci la ñu ne ñu ngi ci yoon wi lañ nekk xadiiru xumm lañ jeexaloon yonent bi alayhi salaam discours wax ci dénkaane alquran waaye fàttali nit ñi ñi nga xam ne ñooy waa njabootam loolu moo tax ñu ne li gën a mooy tarjama Seydina al Hasan ak Seydina al Husayn nañu ko def fii contrairement ak lañu waxoon ne dañuy bàyyi ba pare miraas parce que wax nañ la insha allahu taala war nañu gis miraas buñ buñ àndeek yonent bi alayhi salaatu salaam ba àgg Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bala ñoo gisaat lenn dañuy gis li jëm ci wàllu miraas ilmul fara'id insha allahu taala buñ ci pare loolu lañ ne woon bu ñu pare woon ci loolu daal di def tarjama Seydina al Hasan ak Seydina al waaye ñu gis ne comme que ñu ngi wax fii fi yonent bi alayhi salaatu ah, li ma bàyyi ci yéen kitaaballah wa itrati ahla bayti loolu nag xam nga ne wax ko fii mooy li nga xam ne def tarjama yi ñi nga xam ne ñoo nekk ca njomboxtalu ñooñ muy Seydina al Hasan ak Seydina al Husayn sayyida shababil janna ñu nekk sangu jeune aljana yi fii la gën a approprié looloo ñu fen sinon yawmu tarwiya kon du loo xam ne kenn war naa taxaw naan lan mooy yawmu tarwiya sinon rek ñu jëlale ci fenêtre bi <laughs> hein waaw <laughs> yawmu tarwiya mooy huitième jour bi ñu ne ci la génn waaw ci la génn ci zul xijja parce que ñu ngi zul xijja la soixante instant bii ñu nekk mooy l'an soixante après gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam fii mooy dernier mois bi di weeru tabaski ci huitième bés bi mooy ñaari fan avant tabaski ci la Seydina al-Husayn daal di génn voilà radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag bi mu génnee eh, bi mu génnee ba nekk ci yoon wi am saxaaba yu yëg ne mu ngi dem ñoo xam ne ñenn ñi yëguñu woon ne mu ngi dem mais bañ yëgee ne génn na ah, ah da dañoo dañoo dañoo dab Seydina al waaw dañoo dab seydna al xuseyn radiallahu taala anhu wa ardaa te bokk na ci ñooñu seydina wa mawlaana bnu umar abdallah ibnu umar radiallahu taala anhuma wa ardaahuma waaw eh, mawlaana bnu umar radiallahu taala anhu ma wa ardaahuma dafa wax ci xadiis boo xam ne qad rawaahu al imaam ibn Asakir ah. waaye it al imaam ibn Sa'd indi na ko mooy sanadam boobu rek biñ wax boobu moom mënuñ ci sukkandiku waaye al imaam ibnu Hibbaan indi na ko ci al ci téereem boobu waaw al imaam rahmatullah alayhi daal na koy indi ci majma'u zawaa'id mu ne na ko noon al imaam Abu Bakr al Bazzaar mu ne wa rijaalul Bazzaar thiqaat mu ne te góor yi nekk ci càllaleb imaam al bazaar bi ñu wér lañu ñu dëgër lañu naka noonu al imaam al tabaraani daal dina koy soloo ci al awsat ah al imaam al haythami mu ne rawaahu tabaraani tamit fi al awsat wa rijaaluhu thiqaat mu ne ki nga xam ne mooy al imaam al tabaraani tamit daal na koy soloo ah te moom ci al awsat téereem boobu wa rijaaluhu thiqaat góor ña nekk ca càllale ba ñu dëgër lañ lan al imaam ibnu umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax bi mu yégee ne seydna al génn na mu jóge Medina la la génne ngir dab ko ci yoon bi mu ñëw ba dab ko ne ko nuyoo ne ko ayna wijhatuk ne ko ana fan nga jëm foo foo jëm nii yow alxuseyn hein fan nga jëm xadiis bi yenn mu ngi jaar ci al imaam ash-Sha'bi mu ne sami'tu mu ne an ibnu Umar mu ne annahu kaana bi maa'in la lañ jël riwaaye bii dafa newoon ci benn ndoxam foo xam ne moo moomoon dewoon boobu fa balaghahu anna al-Husayn ibn Ali qad tawajjaha ila al-Iraq fa lahiqahu ala masirati thalathati layal mu daal di koy dab ci doxu ñetti guddi mooy fekk na mu génn ba nekk ci yoon wi di dem daanaka doxub ñetti guddi Seydina wa Mawlaana Umar bàyyi lépp ne danger ngoog loolu yuu xaaral ñoom doonuñu woon bàyyi ba ba ba ba biñ naan biñ liñ naan saa yi day bàyyi lan la ko gaa yi waxee médecin après la mort déedéet li wolof naan nekku ñoon ay magum xamoon naa ko déedéet ñoom doonu ñoon nay laaya biir seen mbokk buñ gisee ni ah gis nañ ni amaanakat doxale nii mooy li gën a jamono jii kër kënim bëgg a doxale waaw da xaqul muslimi alal muslimi yi yonent mi alei saatu salaam doon wax bokkoon na ci yooyu juróom-ñaar yooyu àq jullit buul boo xam ne bu nekk la amal bokkam mooy wa idha stansahahu bu ko sàkkoo conseil mu conseil ko sàkku conseil nag xam du du tout le ñëw ne ma conseil ma mais am na yoo xam ne xaalu nit ki ci boppam mooy wane ni kii soxla na conseil waaw loolu xaalam ak ni muy doxale moo lay wan ne kii soxla na conseil nga conseiller ko Mawlana ibn Umar xaaru waaw ay sa yoon newu ceeg nit day maandoog lii mooy maandute waaw même bu dee ne yow li nga yaakaar ne loolu la du noonu sax mais conseiller même bu dee juum nga ci wala jàpp nga ne lii la far du noonu en tout cas def nga li la war mu di agsi di koy dab fa qaala lahu ayna turid ne ko fan nga bëgg a dem nii fa qaala lahu al iraq seydna al ne ibnu umara radiyallahu anhuma iraq laa jëm fekk mu ngi yor téere yu rëy mooy yi mu sëfoon ñi mu àndaloon ndax bi muy génn dafa ànd ak njabootam ak tamit ay góor yoo xam ne Makka ne woon ñu ànd ak moom te am na riwaaye yoom abu mixnaf yu ne bi muy dem daanaka village yi muy romb buñ yégee ne moom lañu bari dañuy ànd ak moom te liñ doon wax naan mën nañ ko gam-gamle profession de de muy këyit yi registre yi bindoon tur waa kuufa yi nga xam ne ñoo pare porter allégeance pour moom yooyu yépp da leen a dajale woon teg leen ci benn waruwaay Mawlaana Ibnu Umar ne moom loolu la fekk gis bi mu ko waxee foo bëgg dem mu ne ko al-Iraq mu ne maa ngi gis mu ngi yor lu mel noonu ay kii yu bari mu ne ma fa qaala mu ne moom al-Husayn radiyallahu anhu haadihi kutubuhum wa bay'atuhum mu ne Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhu ma Iraq laa jëm ndax lii mooy seen bind yiñ ma bindal di attesté ak seen jaaya di attesté ne man lañu naa ñëw pare nañ te ak seen jaayanteeg man fa qaala mawlaana ibnu umar ne seydna al xuseyn laa tatihim ngal la waay bu leen dikkal bul dem de retourneel fa aba seydna al bañ ne ko déedéet damay dem waaw mooy damay dem eh, mu ne ko seydna seydna abdullah ibn umar ne ko inni muhaddisuka xadiisan mu ne ko kon may ma ma daldi lay nettali benn xadiis boo xamante ne nii xaaral ma nettali la benn nettali boo xam ne amaana dina tax nga wàññeeku mu ne ko inna jibrila ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa xayyarahu bayna ad-dunya wal aaxira fa xtaara al-aaxira wa lam yurid ad-dunya wa innakum bad'atun min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wallahi la yaliha ahadun minkum abadan wama sarafaha allahu ankum illa lilladi huwa xayrun lakum fa abaa an yarja fa'tanaqahu ibnu umara wa bakaa wa qaal astawdi'uka allaha min qatil mawlaana ibnu umar radiyallahu anhu ne seydna alxusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma ne ko xaarama nettali la benn nettali benn xadiis amaana man naa def effet nga retourné mu ne ko inna jibril mu ne ko seydinaa jibril de al malak al malakul amin aminu rabbil alamin aminul mu ne ko seydinaa jibril de atan nabiyya dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam fa xayyarahu bayna dunya wal axira faxtaara al axira seydinaa jibril dafa tànnuloo dafa dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ndigalu boroomam mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ tànnloo mu xool Seydina Jibril Seydina Jibril ne ko tànnal mooy bi mu naan entre nekk jaam boo xam ne yonent nekk jaam wala nga nekk yonent nekk buur mun na ko tànnal bële nekk jaam yonent nekk jaam mu ne ko fii rek inna la mooy même bi rek atan nabiyya dafa dikkal yonent mi alayhi salaatu salaam fa xayyarahu bayna dunya wal axira mooy lan mooy bi muy génn àddina alayhi salaatu wassalaam <laughs> bokk la bi ñu doon wax sànk bi ñu doon wax sànk boobu beneen la bii nii mooy këni xam nga yonent du génn àddina lu dul waxoon nañ ko fi dafa am malaaka bi da koy laaj da koy day yëglu ci moom ba pare door jël bakkanam door a jël li nga xam ne mooy kiiwam bakkanam door ko mën a faat yonent bi aleyhi salaatu salaam nag comme niñ koy gisee insha allah bi ñu ko tànn loowee dafa tànn ar rafiq al loolu la koy wax nii ne ko naa Jibril dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn loo ko diggante àddina gu jege giita doyadi te wàcc tuuti wal aaxira ak alaaxira faxtaar alaaxira yonent bi sallallahu alayhi tànn tànn alaaxira ci kaw àddina waaw al rafiq al aala walam yurid dunya soxlaw loon àddina ndax bu ne woon nañ ko fi bàyyi dafiy nekk xattaa tey jii nam doon dunde Medina noonu la fi newee mais dafa tànn ar-rafiq al-a'la salawatullahi wa salaamuhu alayhi bàyyi àddina beeg waa àddina tànn la très haute assemblée ar-rafiq al-a'la euh, soxlawul walam yuridi dunya soxlawul àddina bi mu ne wa innakum bad'atun min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te yéen yéen alxusayn awlaadu ali ibn abi taalib yéen ñii awlaadu fatima bint rasulillah alayhim afdalu salaatu wasalaam yéen dog ngeen dog ngeen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndaw yàlla li wallahi laa yaliha ahadun minkum abada gis nga xilaafa gi maa ngi wàcc yàlla man ibnu umar kenn ci yéen du ko yor ba faw waaw mooy yor ko mu sax ci kiiwam mooy gaa yi dañuy contester waaw wa ma sarafaha allahu ankum illa lilladi wa xayrun lakum waaw buur yàlla nag dindiwu ko ci seen loxo yi yéen ñi nga xam ne yéenay dogu yonent bi aleyhi salaatu salaam ngeen xam ne parti ngeen ci moom dindiwu ko ci yéen lu dul loo xam ne moo gën ci yéen mooy ba mu ko jëlee Euh, ci Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Xasan dafa ñëw joxe ko luur yàlla nag dindiwul loolu dindi ko ci yéen lu dul lu gën ci yéen waaye fa aba an yarji Seydina al-Xuseyn malgré tout moom nanguwul conseil bi dégg na lim wax waaye mu bañ a daal dëpp gi mu ko ne dëpp moom lool kiiwu ko fa'tanaqahu ibn Umar seydna Abdullah ibn Umar daal di koy akolaat doqook moom wa bakaa commencé jooy wa qaala mu ne astawdi'uka Allah min qatil maa ngi lay tàggatu tàggoog borom bi subhaanahu wa mooy borom bi laa lay bàyyeel ci koo xam ne leer na ma ne mu ngi mel ni lu ma gis boo demee foofu ñooñu dañ lay faat waaw mooy gaa pare doo gaa yi amul lenn te loolu est-ce que Seydina Abdullah ibn Umar moo ko gën xam Seydina al-Husayn Seydina al xam na ne fa mu jëm fa mu jëm moos xaree fay am ndax moom xam na ne gaa yi ah moo tax mu ne Mawlana Ibn Abbas man li am oqta la wax ko ma Abdullah ibn Zubayr man ñu faat ma feneen bi makaani kaza wa kaza moo gën may daganal fii ndax xam na ne fu man di nekk gaa yi nañ nañ dal ci kawam mooy bu kenn yaakaar ne Seydina al-Husayn radiyallahu anhu fi mu doon dem xamul li xewaa mooy dëgg la que ne Muslim na Aqil ndax faat nañ ko lool xamu ko xamagu ko nii mu nekk coon xamagu ko mais xam na ne même bu demoon Kuufa waa Kuufa nangul ko gaa yi dañ koy ñëw assiéger xaree fay am même bu ko waa Kuufa nanguloon <laughs> te gaa yi moom <laughs> looy wax nii <laughs> Seydina al-Husayn moo leen gën xam foofu li xew radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw wa idha almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kulla tamimatin la tanfa'u gis nga bu dee jege almaniya waaw loolu moom mooy bu agsee leneen lu lu nekk du dara waaw buur yàlla moom la mu àttee wa kaana amrullahi qadaran maqdura buur yàlla dogal na li muy dogal ba pare na xam ne affaire yi noonu lay mujj rek waaw kantaa dellu Makka leen na des mooy mu dellu Medina la ngeen di bañ ku mu xew fa ma jëm mooy xew Medina bu ma demee Makka la ngeen di bañ mu xew fa la mooy xew foofu <laughs> Allahu akbar huwa sibtu rasulillah huwa Seydina al-Xuseyn huwa Seydina al-Xuseyn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw ah ah bokk na ci saxaaba yi nga xam ne keroog bi ñu yëgee ne mu ngi dem daldi nañu koy bind ne ñoom mënuñu woon a Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi sanadin muy sanadu abu mixnaf bi nee na ci la moom bokk na ci boo demee tamit ci taarixu dimashq ah ko fa fekk ci yoonu ak imaam tabari ci yoonu abu mixnaf mu ne ibn jaafar dafa bind ne bismillaahir rahmaanir parce que en fait abdallah ibn jaafar Abdallah ibn Jaafar Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala anhu dafa Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhu ma wa ardaahuma saxaaba la woon doomu Seydina Jaafar Tayyaar Seydina Jaafar moom dafa bind Seydina Al-Husayn boole la bind doomam di naan Muhammad ak Awn bind lii amma ba'd fa inni as'aluka billah laman sarafta hiina tanzuru fi kitaabi wala hiina tanzuru fi kitaabi fa inni mushfiqun alayka min alwajhi alladhi tawajjahta lahu an yakuna fihi halaakuka wa isti'saalu ahli baytika wa huwa wa hiya riwaayatu abi Mikhnaf bi sanadin da'if mu ne Seydina Abu Ja'far Abdallah ibn Ja'far radiyallahu anhu dafa bind moom lettre jox ko ñaari doomam di Muhammad ak Awn ngir ñu dabi Seydina Xuseyn ci yoon wi yokk ak moom jox ko lettre na ko lii bi mu nuyoowee def yooyu yépp mu def ci amma ba'd mu def ci amma ba'd mu ne fa inni as'aluka billah maa lay ñaan di la laajte bi ci buur yàlla laman sarafta xiina tanzuru fi tanzuru fi kitaabi boo yore sama lettre bii man ibn Abdallah ibn Jaafar boo ko yoree boo ko xoolee rek na nga dellu loolu laa lay ñaan tey buur yàlla kese tax ma la koy ñaan waaw ndax man eh, Husayn man dama vraiment ni ma la sopp dafa ëpp dama laa sopp cofeel goo xam ne amuñu fuñ ko fu mu yem ak fu amu bu amee fu mu tàmbale amul fu mu yem te damay bañ fa nga jëm fële nga jëm Iraq goo gële muy fa nga fa nga xam ne fa lañ fa ngay faatoo ba pare ñi nga àndal njaboot gi nga yóbbaale noonu mais damay ragal ñu faat leen ñoom ñépp sa kër waaw njabootu su sama baay tax Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala ak yow sa doom yeeg doomu Seydina Xasan yi yooyu yëpp nga yóbbaale damay ra ngal la waay maa ngi lay ñaan di jaar ci buur yàlla boo ko jotee nag ma bàyyi nag nag dëpp booy lire lettre bi dëppal waaye Seydina Xuseyn loolu convaincre ko radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi Abdullah ibn Jaafar ba léegi ci riwaaya Abu Mixnaf bi <laughs> bi sanadin da'if mu ne mu yaakaar ne mu ne bon attends bi mu gisee ne résultat bi doom yi ñëwaat conclusion euh, Sayyidna al-Husayn kat nanguwul mu ne xaaral mu mu yaakaar ne mu ne bon amaana gouverneur Makka bi waalil Makka ki nga xam ne moo nekk Makka nekk fi gouverneur mu ne amaana Abdallah ibn Ja'far radiyallahu anhu amaana waali Makka bii moom lañ la waxoon Amr ibn <laughs> Amr ibn Sa'id kene Amr ibn Sa'id muy al Ashdaq man dama yaakaar ne est-ce que du moom moo bundu xatal Al-Husayn ba ba nanguwul a delluwaat Makka gi loolu la war a doon li tax li ma ko wax li ma ko ñaan mu bañ non loolu la war a doon après mu ne xaaral Eh, mu ñëw ci ki nga xam ne mooy Amr ibn Sa'id nekk le gouverneur de la Mecque toogal fi Yazid ak ñoom waa ki nga xam moo toogaloon Muawiya Yazid léegi moo nekk xalifa moom la gaa yi jaayanteel fële eh, mu ne xaaral man damay ragal man Ibn Jaafar que ne Amr ibn mii Ibn al-As moom mii moo tax moo tax mooy sabab bi tax Seydina al Xuseyn du delluwaat bëggul delluwaat Makka euh, mu daal di ñëw ci moom ne ko nag damaa bëgg nga bind ab lettre yow Amr ibn Sa'id man Abdallah ibn Jaafar maa koy sàkku ci yow bindal lettre bind ko al Xuseyn boo foo xam ne danga ko ciy bind leeral ko ne ko yaa ko yiir que amul problème màkk bu fi newee ak lu mën a xew yow yaa koy yaa yaa koy muur sa mbalaayum kiiraay ba sa kaaraange ba état bi nga diriger yow nguur gi fi toogal buñ ko naree laal yow yaay nekk ki nga xam ne yaa ko yiir te lool xam nañ ko ci arab yi waaw te tamit li ngay bind ci lettre bi nanga ko ci dig ay yiiw eh, Amr ibn Sa'id parce que Amr ibn Sa'id en fait temps yi tane woon na mais après moo tax yàlla mooy xam nga wute naag liñ doon liñ gisoon bi ko euh, euh, Abu Shurayh naan koy euh, izan li ayyuhal amir mu naan ko lii ginooma koo xam waaw innal innal innal xarama mu ko xaram bi du du koo xamante ne nii ab mooykatu yàlla la walla koo xam ne dafa daw dafa rey daw wala koo xam ne dafa dafa ëldëb dafa dafa jël alalu jàmbur daw te mu ngi jublu Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu ana lan def ci loolu dus mais nag après <laughs> wal iyaadu billah temps yi woon nag mooy avant lii la woon loolu bi ko Abdallah ibn Jaafar ñaanee loolu waaye nag kullu hada bi sanadin da'if ah, bi sanadin da'if mooy sax mënuñu cee sukkandiku en tout cas li ñu ko xame moom al ashdaq mooy ne en tout cas finalité moom baaxut woon ndax ku ñëw euh, xare foofu te ma maa moo taxit gañewuñu woon sax jamono jooju de xare bañ doon def Abdallah ibn Zubayr daf leen daf leen a làpp ñoom ñépp waaw <laughs> moom al ashdaq sara yi mu ne mu ne Abdallah ba léegi ci riwaaya Abu Mikhnaf bi sanadin da'if mu ne mu ne ko bindal la neex mu ne Abdallah ibn Zubayr ni Abdallah ibn euh, Jaafar radiyallahu anhu ne ko loolu nga bëgg ma bind ko man waalil Makka mooy risque la waaye bindal man dinaa ko def pour yowa ah. bindal uktub ma shi'ta waaw wàtti bi bindal lu la neex boo ñëwee ma jël sama tampon en tant que gouverneur de la Mecque ma cache affaire bi maa koy tamponné mu leer na woon lii ci man la jógee Seydina Abdallah ibn Jaafar daal di bind waaw waaw bind ne ko maa ngi man bismillahir rahmanir rahim lettre bi mu ngi jóge ci Amr ibn Sa'id moo ko jox ndigal ne ko bindal lu la neex ilal Husayn ibn Ali amma ba'd waaw maa ngi lay ñaan nga jóge fa mooy nga dellu si ñëwaat fii waaw ñëwaatal fii te dem Iraq waaw ndax damay ragal ak dogoo am foofu de damay ragal foofu nga faatu fa ci biir lettre bi mu ne ko bi mu bindaale ci këne yónni naa la Abdallah ibn Jaafar mooy may indi lettre ak sama frère man Amr ibn Sa'id sama frère bi Yahya ibn Sa'id waaw ñoom ñaar ñu daal di Abdallah ibn Jaafar ci boppam cette fois-ci yónnee doomam yi demul moom moo demal boppam ànd ak ki nga xam ne mooy Yahya ibn Sa'id ba agsi ba dab Sayyidna al-Husayn radiyallahu anhuma ne ko lettre baa ngi lii la bind te nee na inna laka indi amaan wal birr wal birr wal birr wa husn al wa husn al lak mu ne ko li nga xamal ne am nga kóolute fi man wal birr ak yiiw wasila ak mbokk ak jokkoo wa xusnal jiwaar ak gën jaarafetu nekkaale boo ñëwee fii boo dellusee waaw te wallahu bi dhalika shahid buur yàlla nag moo seede lii ma la wax mooy du waxu kii de wa kafiil te moom lañu wékkër lu moom moom mooy ki nga xam ne mooy suñu moom lay prendre témoin waaw après bi nga xam ne ci la wax loolu waaye Seydina al-Husayn euh, d'accordul affaire malgré tout ça am na ñeneen ñoo xam ne ku mel ni euh, Abu Waaqid al-Laythi abu ku mel ni Seydina Abu Waaqid al-Laythi ku mel ni Seydina Abu Waaqid al-Laythi moom itam Abu Mikhnaf daal dinay nettali <laughs> ah <laughs> Seydina Abu Waaqid al-Laythi gisuñu woon tarjamaam al-Haaris ibn Maalik ah am ñu ne ibn Awf ah am ñu ne turam Awf ibn al-Haaris lu tuddoon ah maa quti'a min al-bahiimati wa huwa hayy fa hiya mayt Seydina Abu Waaqid al-Laythi Abu Mikhnaf nee na bokk na ci saxaaba yi nga xam ne doon nañ conseil Seydina seydina alxuseyn radiyallahu taala bi mu nee ci yoon wi di dem moom Medina la ne woon dégg ne mu ngay dem mu daal koy dab moom bi subhaanahu wa taala ko bul génn ba pare mu daal ne insiste ne ko sa génn gii de ah mooy ne li ma gis mooy boo fa demee gaa yi dañ lay faat foofale waaye Seydina al-Husayn yi daldiwul daldiwul woon convaincre ci waxu kookale waaw am na beneen boo xam ne amaana ci lañuy jeexale amaana boo xam ne ci lañuy jeexale waaye mu nekk loo xamante ne nii tamit euh, sanaduhu fiihi daaf sanaduhu fiihi daaf ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo ñëw ci Seydina al-Husayn radiyallahu taala anhu euh, ne ne ko déedéet ndax mooy riwaaye bu imaam ibn Sa'd bi nga xam ne dafa jaxase gaay muy riwaay bi jaar ci al imaam al Waaqidi ak Abu Mixnaf ak ñeneen mu di leen e, daldi jaxase naka noonu mooy sa du saxaaba yi rek waaye naka noonu taabi'i yi naka ku mel ni Seydina Sa'id ibn al-Musayyib Eh, doon na wax ne moom tamit que ne Xuseyn daal daf leen a mooy noot na leen daal ci seeni mbir ba dem waaw waaw moom daal mooy noot na leen ci seeni mbir mooy manuñ ci dara fexe nañ daal def lu ne waaye daal dinay dem bokk na ci ñooñu eh, muy Amra Amra man. taalibe sayyidatu Aïsha bu mag boo bële radiyallahu ta'ala bint Abdirahman Amra bint Abdirahman waaye balaa ñuy ñëw ci Amra sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram mu ne ci riwaaye imam ibn Sa'd biñ jaxase noonu mu ne kallamtu Husaynan fa qultu ittaqillah wax naa sayyidina ne ko ragalal yàlla defal liñ la wax bul dem foofu wóorul de ah foofu wóorul de waaye manuñ loon dul moo mu mu moom daal manuñ ci woon dara mu dem waaw waaw taabii yi ku mel ni abu salama ba léegi riwaay boobu mu ne abu salama ibn abdurrahman hein moom itam bokk na ci ñi nga xam ne nee nañu daldi woon nañ koy daal di woon nañ koy soññ léegi nag amra lan la wax mu ne amra bint abdirahman wa qad rawahu alxadis boo demee kon ci liñ la wax imam ibn Sa'd ci tabaqaat ci tarjama sayyid al-Husayn ci riwaayam boobu mu jaxase ñépp moo tax lii nii yépp mënuñ cee sukkandikoo mënuñu cee nekk def ko argent comptant mu ne amra lii la wax euh, mu ne wa katabat ilayhi amratu bint abdirahman tu'azzimu alayhi maa yuridu an yasna wa ta'muruhu bit-taa'ati wa luzuumi al-jamaa'a wa tukhbiruhu annahu innamaa yusaaqu ilaa masra'ihi wa taquulu ashhadu la sami'tu 'Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa 'anhaa taquulu annahaa sami'at rasuulallaah sallallahu alayhi wa sallam yaquul yuqtalu al-Husayn bi ardi Baabil falammaa qara'a kitaabahaa qaala falaa budda lii idhan min masra'i wa madaa eh. mu ne Sayyidatu Amra bint Abdirrahmaan bokkoon ci sangu taabi'in yi yu jigéen ñi moom mii boroom xam-xam rëy rëy rëy ah? madaniyal woon mu ne bind na Seydina al bi mu yëgee na mu ngi dem di rëyal li nga xam ne loolu la nar def pour wan ko ne yii loolu catastrophe la mooy fa nga nar dem se alxuseyn fa nga nar dem foofu moom loolu wuu ne ko nag di ko digal ne ko man daal li ma bëgg ci yow mooy mooy jaayanteel rek te ànd ak mbooloo bi mooy jaayanteel ak ñii ak kii rek Yazid mu jeex waaw di ko xabaar naan ko innama yusaaqu ila masra'i kene fi mu jëm mooy ñi koy wommat di ko yóbbu fi ñu koy yóbbu mooy fa nga xam ne fa lay mooy fa bàmmeelam bi nekk fa mu nga xam ne fa lañ koy faate wa taqul mu koy wax ci lettre bi naan ko ashhadu maa ngi seede man amra la sami'tu Aisha taqul man di dégg naa sayyidatu Aisha di wax ne radiyallahu anha ne annaha sami'at rasulullah mu ne man amra dégg naa sayyidatu Aisha mu ne radiyallahu anhu dégg naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yuqtalu al-Husayn bi ardi Baabil mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax loolu benn bés ne yuqtalu al jamono ji Sayyidina Aisha génn àddina oui Sayyidina Aisha fekk na mu génn àddina ah gis nga dañoo wute woon ñi ne li gënoon euh, siiwee ne l'an cinquante-huit la génn àddina te lii ñu ngi l'an soixante di dugg juste ci euh, l'an fin l'an soixante ci weeru tabaski muy dernier mois bi mu ne Sayyidatu Umar ne man dégg naa Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu naan yu dénd mu ne dégg na Yonent bi alayhi salaatu ko faat bi nga xam ne mooy suufas Babil Babylone mooy Babylone fële ca Iraq mooy euh, Mésopotamie ah mu ne mu ne loolu de moom Sayyidatu Aïsha dégg na yonent bi alayhi salaam man Amra dégg na yonent bi alayhi salaam dégg naa Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne dégg na yonent bi salawaatullahi wa alayhi di wax loolu mu ne bi nga xam ne nag ci la Seydina al liir li nga xam ne mooy lettre bi bi mu liiree lettre Sayyidatu euh, ki Amra boobu mu ne kon laa budda falaa budda lii idan min masra'i kon kay lu ma ci kon kay yéen <laughs> bu dee lii la lii la yonent bi alei saatu salaam wax man Babylone lañ ba lañ may faate Babil mooy ardu Iraq mooy Babil mais kon kay manu la jaas manu la jaas lu dul naa fa dem ndax fa ngay faatoo ngay foo jaar bi fa dem mooy kon man lii may dem nii kon man la ñàkk dogal bu yàlla dogal <laughs> wal xadiisu da'if waaye gisoon nañ ci xadiis yu wér yi kënee euh, de toute façon Seydina al Xuseyn na xamoon na ne foofale bu demee gaay dañ ko fay faat ndax li tax mu ne mu ne gaa yi fu ma man di nekk c'est ñu faat ma ci bërëb sàngam ak sàngam moo gën may daganal fii nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Makka gi waaw léegi nag Euh, ci gàttal daal lii mooy yi nga xamante ne mooy moom la riwaaye tudd gis nga yi ci wér bariwut waaye day wane ne lii moom de toute yi wér kafaanaa doy nañu yeneen yi nag dañ koo tudd ngir nga xam ne am na euh, solo nañ leen waaye bi asaa nii da yoo xam ne wérul waaw léegi nag euh, ginnaaw loolu kon Seydina al Xuseyn daal di continuer daal di dem am na ñeneen ñoo xam ne tudd nañ leen euh, ci ñi nga xam ne ñoo ko doon conseiller ñeneen ñu dul ñii ngir mu toog waaye daal loolu mooy li nga xam ne moom la dog woon wa ida azamta fa tawakkal ala allah wa shawirhum fil amr ah, oh, def na ko imam ibn abbas nee na istasharani al Xuseyn daal dinay daal dinay may consulter waaw ngir génn ma wax ko man li ma xalaat bu ma bañoon nit ñi géewuñu wër ñu konoonte kon doo génn waaye lii la buur yàlla dogal mooy ne dina dem seydna al xuseyn ibn ali radiallahu taala anhu wa ardaahu noonu la génne kon mu ngi ci yoon wi di dem léegi ah la mu yónni woon la muslimum na aqil daal di woon digal eh, dénkoon Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas bañ keroog bañ koy waaja faat ne ko yow gis naa ne mbooloo mi yaa ma fi gin a jege ci wàllu deret léegi damaa bëgg nga yónnee ci Sayyidna al ndax jamono ji génn en fait euh, kii euh, euh, Sayyidna al-Husayn bi mu génnee ca suba ga lañ faat Muslim ibn Aqil te yëgu ko Muslim ibn Aqil bésub Arafa lañ ko faat Seydina al Xuseyn moom mu ngi génn bés bi jiitu bésub Arafaat muy huitième jour bi moom yëgul li xew mu ngi génn di dem léegi nag est-ce que Umar ibn Saad dina def lañ ko la ko Muslim ibn Aqil waxoon est-ce que Seydina al Xuseyn na dajeeg moom ah ak lan moo mujj lan mooy continuer li nga xam ne mooy nettali bi ba léegi ñu ngi